saa ku nekk li ñu nekk li nga doon xeex rek yeneen ci ne naka sama saama sama jëmbaraa ñëw sax ñu defe naa moom itam yàqut ci xare bi daal rek ca leen yàlla wax naa falam taqtuluhum walakin allah qatalahum wa ma ramayta iz ramayta walakin allah rama yéen ñi wax ne yéen rey rey leen man yàlla maa rey yeneen ci tam sànni na waaye sànni wut maa sànni de bam sànni man maa sànni de da ngay dégg nag ñaari maqaama yi saaba yi ñoom dañ leen ne falam taqtuluhum walakin Allah qatalahum waxut falam taqtuluhum it qataltumuhum ñoom dañ leen a dàq rek jeex nañ ñoom waaye yonent moom dañ ko ne wa maa ramayta is ramayta saxal nañu sa neen gi ba noppi dàq ko rek moom jeex na ba noppi sax yonent sànni naa waaye yonent bi sànni mooy yàlla de ah xare Badara ngoog yonent ñibbi si Madina ebal Salman ne ko demal bégal waa Medina ne leen rey nañ juróom-ñaar fukki sang yoo xam ne gënuma ci kenn jàpp juróom-ñaar fukki ñoo xam ne gënuma ci kenn lu may yéen rek yàlla gi laa leen rek bokk na ci Abbas ibn Abdul Mutalib baayam ñu indi jar ya xeew leen ci buntu kër yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ah ba ba tete mu koy ma ngay diisoo <coughs> ma ngay diisoo ci seen mbir ne lu ngeen wax fii ñu xasew ñi de Sidina Abubakar ne ko sam njaboot rek ñoo fi nekk dañoo dëng rek waaye saw nit lañ bu leen rey laaj leen ak njot dimbandikoo ko ci jeneen jaar te baal leen bu rey mu ne Omar la wax Omar ne ko ñii ñooy bopp kéefër ñii day buñ jeexoon ku lay fen loo nekkatu fi de waaye ci ñii fee ñi ngi dund rek ñuy weddi say wax di la fontoore nañ leen rey ñoom ñëpp ku bokk ci bani haadiin sama gaña jox ma ma rey ku bokk ci bani taymi joxal Baabakar mu rey ku jokk ci bani Haasim joxal Ali mu rey ñi daal biñ jeexee kéefar jeex ci àddina rek yonent dugg ci néegam ni ñaa ngay werante nag seen ne xanaa li Baabakar fexele yonent yi def ñu ne di Omar fexele def yonent génn ne jaam jaamab yàlla waliyu yàlla dana gëm yàlla gëm yàlla ga nooyal xolam dem gën a nooy soow kooku mooy Babacar Sidiq te waliyu woo gis ab yonent la doon Aboubacar koo doon yonent yàlla Ibrahim koo doon yonent yàlla Isa yonent Ibrahim mooy wax naa ومن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم عيسى ما يوحى إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم ne jaamam yàlla dana gëm yàlla gëm yàlla ga dëgëral xolam ba mu mel ni daj kooku mooy Omar ibn Khattab koo doon ci yonante yi yonante yàlla Nuuhun ak yonante yàlla Muusaa de Nuuhu ne wax rabbi laa tazar ardi minal kaafiriina dayyaaran de Moussa rabbana anzil ala amwaalihim wasdud ala quluubihim falaa yu'minuuna hattaa yarawul azaabal aliim waaye topp naa li Babacar wax eh yéen ñu kenn du fi jógee te sayuloo fukki dollars wurus wala eh, ku bokk ci Bani Haashim nag ñeneen fukk ah Quraysh di jot seen bopp nag ku indi sa njar rek yóbbu sab jar-jar ne ko mu ne yonent sallallahu alayhi wa sallam man maa jot sama bopp te ñun suñ jot gi da nga ko duubal maa jot Nadr ibnu Haaris gone yi bokk ci Bani Haashim yëpp maa di jot wàññil ma mu ne ko du ma la wàññil dara <clears throat> mu ne ko démb bi ñu ma jàppee jëlaay nañ ci man ñaar téeméeri li ngi door konte alal ma ko yonent ne ko li ngi doon dundale noonu yàlla yi ñuy man ma konte la ko loolu day mën la ko am mu ne ah yow daal da ngaa bëgg sa bay di yalwaan ci Makka ci diggante Quraysh mu ne ko yalwaan ba nga yalwaan ana wurus wa nga suul ca àjjoon kera ba ngay génn fasoo jëm si badar nga xaw umul fadli fa jabar ci digg guddi ne ko fii laa suul wurus su ma ñibbisee baax na su ma ñibbisi wut yaa ko moom yaa say doom ana wurus woowu ba ngay yalwaan mu ne añu jaaloolu nu la ko wax te loolu maag umul fadli rek ko fekkee sa ca makka la nga ko fukki ban lu la ko wax yonent ne ko sama borom ma ko wax ah boobu borom day man tey muy sama borom ashhadu an laa ilaaha illallaah muhammad rasuulullaah Abbas mun la jébbaloo naa ko def nag ñu jotoo ba jeex njot googu ñu jël nag la wàcce laa di ca yedde ne waruñ ko woon a jël dañoo waroon a mokkal fab bi wut ak màng waaye juróom-ñaar fukki ñu jotoog ñoom buñ xareetee juróom-ñaar fukk dana sayit ci ñoom de xare Badar ba mu wee xare Uhud ma ca topp ca déwén sa bañ songoo rek juróom-ñaar fukki sayit nañ fa ci saaba yonente bi sallallahu alayhi wa sallam xam sa sayit ma Abdul Mutalib ci la bokk waaye terewul ñu dellu mujj ndax ma rek ñu dàqaleen ba nga xamee ne jam nañ yonente ci Uhud nag dama sellam sellab ca mooyam xaañ ko fii ci jë jam ko bee deret ji gënd ko mu daanu ci part ma nga tegale ñaari bu bi koŋ iblis dal di yéy ne ne Muhammad deena ay Muhammad deena Muhammad deena rey nañ ko jeex na Abdoulaye mu bay naa fekk bi daal di jël si xaar te dafa bañoon du ne Quraysh ñëw leen ma defar seen diggante ne saaba yi ñëw leen ma defar seen diggante Quraysh rek ngeen ñibbi Makka xaw ngeen ne mbiram Muhammad du sotti yeneen nag sarata yi ñoo bay ni laay moo boofoon ci kawam ba nga xamee ne kenn nekku fa juróom-ñaar fukki jaasi gor nañ ko ci loxol sarata yi ñoo bay ni laay moo taxoon loxoom la wow loolu nag salaatu woote si na waaw kar ñëw sidna Omar ñëw sidna Ali ñëw sidna Ousmane Abdourahman ibn Awf yonent ne Abu Ubayda ibn Jarrah yonent ne leen yëkkati leen ma ba taxawal ma ci kaw jabal uut saaba yi liñ ne yonent rey nañ ko rek moo leen ci loo moom la ñu dawaayal duñ xamee ne deewu ma rek dinañ ñëw bañ taxaw nag ñoom ñëpp ñu wëñ na ko daal di songaat song xeefari moo xam ne kenn mësu koo gis nag xalak taa rek ñu dàqati leen yonente sànni leen jàmbaraayati farrooba daaye daw nañ kooku mooy xare bu wudde boo seeree yim tagg yonente baag si foofu ma ngay mébét nag ay mébét nen lay tax xelante moom yonente ba xastan yi mu jagle ma birooyati wajin ci gis kanam mu ne lu gënoon mu gis yonente sallallahu alayhi wa sallam zaala dañ na saqaawa texaari an kulli man raa walit képp ku gis na mu ko ndax yenentu boobu képp ku ko gis rek safara du la lakk de mën a bose yi di wéwétal gis yenentu sallallahu alayhi wa sallam ñu ne dafa bëgg gént gis yenentu ndax ku gént gis yenentu gis nga yenentu yenentu na ne ku ma gënante gis gis nga ma ndax seytaane du meloo sama melo dellu wax ne ku ma gënante gis xam si nga maa gis kon nag gënante gis yonent la doon wéte wala gis ko ca pencam yàlla lay mébét ndax foofa it ku ko fa gis dootoo te xaari de ñu ne déedéet gis ko ci lu nelaw la doon mébét ndax taalibe Abal Abbas martyr la sëriñam daana gis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci lu nelaw dana wax ne su ma xooloon benn yoon comme que gisuma yonent rek dootuma lim sama bopp ci jullit ñi Abal Abbas martyr la wax loolu te mooy sëriñu boo séeréer te taalibe yàgg naa mébét maqaama sëriñam de kon nag loolu la doon mébét gis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci lu nelaw ci bët fuqaa yu bëri weddi nañ ko waaye maatu xëy na saxal nañ ko de maanaam la ma cee tontu daal mooy ku ko wedd rek da nga ko amul de wala sa sëriñ waaye yonent su fekkee ni deewut ba tax miraasuñ ko kon manees na ko gis de te gis nañ ko ci góor yi góor de <coughs> ba boseri loolu doon wébét mu daal di tagg kanam ak yonent ga nag mu siroon kanam gu aji leer yal tax yi dana mu daje alkatibata xare ba saaman min mu mu ñaatoon yonent bi nga xam ne lu xare métti métti su itam koo xare ba itam ma ngay muuñ tam ma ngay kanam nga may leer rek isa asama ba ñëkkalee aru joo kanam yal di xaaro daje ga rek ba nga xamee ne lu nit dafa jàmbaar yaa ngay ñëkkal kanam nit waaw xare bu métti de saana hoo na ko alhusnu taar wa sakinatom jàmbaar an tusira mu feeñal fii ci moom asara jey itam yaan ba saaw xare de xare du feeñal jeexitam mukk ci yonent lu xare métti métti nga seen kanam nga di ne tax di di leer di nalxati de lu xare métti métti itam <clears throat> muy muuñ de lu xare métti muy muuñ kooku ay njàmbaar la waaye lu xare métti métti kanam bay leer nag kooku moom taar baa de <clears throat> fayda simta ndem seen nga bisraw mbégam kan tali kanamam nga wana daaral tabem nga asalat ka gëlëm loolu lan waaru leer ya wala waaru mayere bés boo doxee ba dajeeg yonent sallallahu alayhi wa sallam ba gis kanamam nga nam rafete leeri kanam nga dana la gëlëm loo de bés boo dajeeg yonent sallallahu alayhi wa sallam ba may la xaral nag daga gëlëm ngir tabem nga de aw bi tax bi di raxaati foon tënk kaana lool nekkoon na lillaay ñeel yàlla wa billaay ci yàlla axsaala jàppam wala taaroog joxeem de mu ne su mën daa am gis yonent ba xool kanamam nga mu am boog fóon tenqam la de daal di tagg tenq la <coughs> tenq li nga xam ne lépp lu mu jàpp yàlla tax ko te lépp lu mu mës a bàyyi yàlla tax mu bàyyi ko rek daal di tagg tenq yonent boobu sallallahu alayhi na baax ba lana almaa ndox tenqal yonent boobu ndox ba lana ci ban àndal xare rek asmara meññ na nax lu tàndarma fi amin ci menaar tenqal yonent boobu moo mës a jëmbat tàndarma mu meññ ci at mu ñu ko jëmbatee rek sabbaat sabbaal na rasaaw jambaraay bi aja tenq loolu de tenq loolu moo mës a tëye jambaraay jambaraay ya di sabbaal yi kuy sabbaal subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim ñëpp yi kañ la ndox bal ci tënkal yonent bi xareb tamboog fanweeri junne lañ mooy xare bi mu yonent bi mujj xare ci jamono ju jafe nag jamono ju tàng tamboog dafa tàng tàng tàng tàng tàng ba léegi tàngaay baa nga fa romb naa fa daaw ci guddi waxtu bii la waaye tàngaay baa ngi juróom fukk juróom fukki degré ci guddi kooku bëccëg kenn du xam lu muy lu muy mel de saaba yi mara mara mar nag bay loj seen gënëm yi di mucc si bëri si Omar ne ko buñ defee lii gënëm yi danañ jeex te Medina sori na fi biñ mën a ñibbi ba ñaanal yàlla mosuñoo texaari ci sag ñaan yoonam dañ laaj ndax kenn am na ndox ñu seet gis kenn ko am tuuti ndox ci jàppukaayam bu ci yonent dugalee tënkam sax du sàng tënkale yonent dugal ci tënkam mu càmmoñam waaw ba tooyal tënkale mu ngay jéem a nëbb karaama ga daal di rek ndox ma daal di bala ci diggante baaraamam de ndox ma wala nga am da nga xam ne saaba yëpp root nañ duy seen i mbuus wëgg seen wa gërëm waaw naam sangu seen janoo de man moom ndox moo ko amoon du ma ko sangoo de boobu way jëkk ak way mujj mosuñ koo gis de ndax am Muusaa ba ko nitam ya ñaanee nandal ba mu dóor dojam wa fukki sew seen yaar moo balle ca doj wa ñu ne kaam seen sew si bopp waaye ndox mi balle ci doj gis nañ ko ba tey waaye ndox mi balle ci diggante baaraam kooku day way jëkk ak way mujj kenn mosu koo gis de yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi rek moo ma sa feeñal loolu de jëmbat na tàndarma tàndarma jàmm ci caat ma Salmaanul Farisi dafa nekkoon ku bëgg diine di topp labbe yi labbe bu mu topp bu dee mu laaj ko fu muy toxu ko wax ko fu muy toxu labe bi mu ko bi mu ko mujj a tegtal nag ba mu demee ci moom moom mu huru jaay ko ne jaamam la de ay gars yi jënd ko ñitt moom Medina yow fekk na jàngoon na ci téere yi njëkk yi ne <coughs> yonent bi nga xam ne moo def ci yonent yi Makka lay juddoo waaye dana gàddaay dem Medina de lim nekk Medina yëpp mi ngi mébét su dundoon ba jot jamono yonent boobu moom dana ko gëm de ba jëmmi bés mi ngi yéeg ci tàndarma am di sàkk sangam romb ko mi ngi lëngoog moromam naa ko waaye bani xëy la dañoo dof wala maa ngi leen romb ñu ngi sënk benn waay lu mu wax ñu njëkkante topp lam digle ñi ne yonentam yàlla laay ñi ab dof Salmaan dégg la wax ja rek di lox ba daanu ci suuf ñëw ne sa la wax mu dóor comme talaata ne ko lu ci sa yoon demal liggéey Salmaan jàngoon na ci téere yi ne yonent bi dana lekk hadiye waaye du lekk sadax te am na tàmpe boo xam ne mu ngi ci diggante jogareem bu wane ne mooy mujj ak yonent yi te mu mu mu bëgg a xam tegtal yooyu yonent nag ba mu wàccee mu daal di indi saa si ne ko am na sadax la yonent sa jañ ko nit ña mu gis lekkut ca de kee la sa muy indi saa si tàndarma ne ko am ma jox la ko hadiya de yonent lekk xaw gaañ ñi ñoo leen lekk noonu ab dëj xew yonent génn di jullee ji néew ba Salmaan dox ci gannaawam ne ay sama maam a gis nag tampe bi ñu wax ne mi ngi ci diggante jokkareen bi yonent daal di wax jagara jëne salman yowal ñi am woon ko tant ba de mu ne ko man day gëm naa la te sopp naa la waa de jaam laa buñ moom loolu rek a tax <clears throat> moom a jaaxal ci sama mbir <clears throat> yonent ne ko demal nga jotoog sa sang mu ñëw ci sangam ne ko man dama bëgg a jot sama bopp mu ne jot sa <clears throat> mu ne ko jëmbatal ma ñetti téeméeri tàndar ma bañ meññi ma soog laa wax looy jote mu ñëw wax ko yonent yonent ne lan sax ma njëmbat ku ne dem ci sa tool indi njëmbat ñu dajale ba mu ñetti téeméer ñu ñëw yonent jëmbat boobu la xam de ba nawet bay xóotal rek bu ci nekk tagal meññet de ba mu des genn genn ga moom bañ a meññi <coughs> yonent yi weer tool ba nag ne waaw tandarma gi moom fiñ ko jëmbatoon ba tey jógu fi lu ko tere meññi Omar ree ne yonent bii ne maa ko jëmbat waaye xaw ma da ngay def karama dama doon defe na ngay liggéey rek ma di la dimbale waaw ji de Omar a ko jëmbat yonent buddi ko jëmbataat ko noonu mu daal di meññ ah Salman mu dem ca sangam nag ne ko wax ma lu ma lay jox ba moom sama bopp mu ne ko ñeneen fukki dollars wurus mu ñëw wax ko yonent yonent nga amee tuuti wurus day ni ne nag ganaar ne ko yóbbul jox ko mu ne ko lii lu muy jëriñ ci ñeen fukki dollars yonent ne ko demal rek jox ko mu dem sang ba di peese ba génne ñeent fukki dolaram wurus bi Salman na ne dara wàññeeku jam nga mel na ko ko yonent bi joxe woon de noonu la Salman goree nag boo sëy nañu ne afara tasaloona ndax dangeen ngeen gàntal Salman a Salman <coughs> lama an ba gaaree ko min dikri yi ngi tudd yonent alxorawaaw lox ga ndax bañ tudd yonent Salman loxe ca kaw garab ga ba daanu ci suuf ngir yonent ndax da ngeen ko jox ngante ci loolu <coughs> kaanu nekkoon na mu jël xanaa de ko xin nan jaam fa ti xatam ko rek gore def ko de la maa ay naat ba mi nax yi ci tàndarma ak ah, ah, naam ay jégg de Salman daal di gore nag ba nga xam ne tàndarma yi mu jëmbatoon meññoo rek <clears throat> allahumma salli ala sayyidina muhammadin al-fatihi وانتهى كل داء أكبر لؤة البتول بيداء وأيام مرت بها